wala suuratu bani israil alayhi alsalaatu wassalaam wa qadaynaa ila bani israil ila bani israila fi lkitaabi latufsidunna fi lardi marratayni wala taclunna culuwan kabiira kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci ñeenteelu laaya bi suñu boroom tabaaraka wa taala ginnaaw bi mu waxee téere bi mu joxoon seydina muusa ibn imran alayhi afdalu alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu defoon ko njub ngir waa banu israil wax ñoom ñi wañ a yokkaaleeg moom waaye mu ne leen yéen ñi nga xam ne yéenay sëtu mooy bokk ci sëtu ndax ñooñu ñi dëkk àddina bi yépp bu waxee ñoom nag tekkiwul ne ku dul ñoom doo sëtu ñi nga xamante ne nii ñoom lañ yeboon ca gaal ga di déedéet innahu dëgg-dëgg moom Seydina Nuux moomu la ànd ak Seydina Nuux moom dafa newoon abdan shakura jaam na boo xam ne da doon sant ci boroom da doon sant am ci lépp nga xamante ne nii lépp lu ko boroom di defal ko doon sant te bu doon tàmbalee lekk da doon alhamdulillah waaye bu lekkee ba pare da doon sant boroom di tabaraka wa taala waaye shakur ginnaa foor loolu kese de foo shakur mooy koo xamante ne nii non seulement day sant xéewal yi ko borom bi defal waaye waxuma la moom kese day àgg ci foo xamante ne nii moom xéewal bépp xéewal bu mu gis ci kaw suuf borom bi def ko moom loolu day mel ni moom la ko borom bi defal même bu dee keneen la ko defal moom mu ngi ñàkk lool wax dëgg nga xamante ne nii moom fii mu ne am wax ab añ da koo të. mën naa toog ñetti fan wóor na yàlla laa wax gars yi waa ji day tol tolaan kese mooy bu ñu ko invité wala daal am ko jox ci lay lekk mais moom lu mu lekk sax daanaka da koo tëlool waaye bu gisee nit koo xamante ne nii nee nañ ah de moom ca projet ba nga xam ne moom la doon def réussir na ci ba am ca ay milliards mais moom xamu ko sax da koo dégg rek mooy tur la xam ne waa ji dañ ne Australie sax lu dëkk xoolul ndax jullit la du jullit mais daal comme projet ba lu baax la woon moom day kontaan nekk ci bawolam gii wala ci saalumam gii wala ci ndaram gii wala fii nga xamante ne nii mooy ci pikinam gii kontaan ba mel ni moom boo ko gisee da ngay foog ne mais xanaa waa ji moom moo gañe milliards yi wala boog projet ba moom projet la ndekete yoo du projet daa nekk chakur rek mooy da ngay sant di sant ba lu bi def ci xéewal même bu la laalul directement yow da ngay sant kontaan mel yow lañ ko defaloon loolu yàlla xam ne loolu moom du yomb moo tax suñu borom ne wa qalilan min ibaadi wa qalilun min ibaadiya shakuur oh wa qalilun lu néew comme nañ ko gisa woon min ibaadiya ci sama jaam ya shakuur ñoo àgg daraja ji nii de kon nag mbir maa ngi noonu mën a nag Seydina Nuux moom loolu la woon mu ne wa naa ñu daal di nag nekk ñu nga xamante ni dañoo dogal ala bani israila ila bani israila ci kaw waa banu israil am ñu ne loolu benn tekki la am ñu ne woo wa naa mooy ñu xamal leen daal di leen xabaare ila bani israila <clears throat> ñoom doomu banu israil yoo yële fan lañ leen ko xabaare mooy ci téere ba nga xam ne moom la doon wax muy tawraat bi nga xam ne moom la wax ne moom la joxoon sayidina Musa <clears throat> alayhi salaatu wa wassalaam fil kitaabi moo dox ca téere ba ci laa ko defoon am ñu ne ci téere boobu moom lay wax mooy téere boobu daal mooy li nga xamante ne nii mooy tawraa am ñu ne non <coughs> fil kitaabi loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii lawhul mahfuuz léegi nag loolu la. am ñu ne mooy lawhul mahfuz mooy ca la ko dogaloon daal di teg bind la nga xamante ne comme ni bind rek lépp loo xam ne luy waaja lu mara lu war am la ni mu ko bind ci lawhul mahfuz kon nag mu ne loolu dafa mooy ci ñi kaw ne mooy day doo tekki ne wa qadaynaa du ñu xabaare woon xamal waa banu israil ca téere bi bu dee lu ñu leen xamal mooy ca téere tawraat ba waaye bu dee lu ñu dogaloon la loolu mooy ca ca lawhul mahfuz muy àlloogoogu nga xamante ne nii borom bi daf koo garde mu ne nag fil kitaabi kon ca téere ba la suñu borom dogal ñoom wala loolu la nan la leen xamal mooy la si tufsiduna waat naa ne di ngeen yàq fil ard ci suuf si ni ñaari yoon mooy di ngeen fi yàq fii ci suuf si di ngeen fi def ay kaccorte yu mag yoo xam ne mooy téere bii ma leen joxoon ndaxakat mu leer nañ muy tawraat seydinaa Muusaa ndi leen ko alayhi salaam di ngeen na ko fi dégg ba pare def ay vote mooy yàllaa ki bakkaar ak tamit nekk di yàq ci kaw suuf génn yokku nekk ñoo xamante ne di yàq di faat bakkanu nit ñi ci maali foro ak tamit di wé li gën rëy di weddi borom bi nga xamante ne nii tabaaraka wa taala ci mooy yu garaaw li nga xam ne moom ngeen di nekk mu ne borom di ne lool maa ko dogaloon yëgaroon leen ko ko ne di ngeen ko def defil ardi ci suuf si. marratayni ñaari yoon wala taalun nata ni ngeen fi nekk nag di mooy di ngand ngandulu di kawe kawelu di ma mooy ba ci la. bañ a di seen borom mel ni daal yéen jaamu yàlla daal mooy yéen daal preuve mooy mooy nekkatul seen affaire daal yéen daal li ngeen nekk wala temps lu nate di ngeen beewi den lu wan ak beew goo xamante ne ak kawe kawelu goo xamante ne nii kabira bu màgg màgg la gu rëy rëy fa ida jaa nag suñu borom ne waxoon naa leen nag ne leen fa jaa wala bindoon naa ko ca lawhul mahfuz lii fa ida jaa bu ñëwee wa'du ulahuma mooy benn digu benn ci ñaari yooyu xam nga dañ ngeen yàq ci kaw suuf ñaari yoon yooyu bu benn bi njëkkee bu jëkk bi bu lan mooy xew baas naa ngeen nekk ci kaw suuf di yàq yéen yéen yéen yahuud yi yéen ñi nga xam ne yéen doonu banu Israayil yi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ne baas naa dinaa yebal aleykum ci seen kaw sëmbërtal seen kaw ibaadan lanaa ay ñoo xam ne suñuy jaam lañu ay jaam yoo xam ne lanaa ñeel lañu uli ba si nekk nag ñoo xam ne boroomi kattan lañ doon doon de shadiidun gu tara tara tara fa jaasu bu ko defee nag gis nga dinañu yi mooy dinañ dox seen diggante dinañ leen raya raya ray ba seen diggante kër yéeg yooyu sax seen néeg yi dañ ñëw di leen fa luqar ci fa ngeen laqatu di leen nag di leen dóor bóom leen yàq comme yéen mooy saccager leen dañuy def daal di leen faat faat bu ñoo xam ne ñoo xam ne man sa ay jaam lañ ci man maa leen di yebal ñu am doole daal di leen tegaat ci yoon wi te noonu lañ leen ciy tegal moo dinañ leen faat faat gu bara bara bara dafa jaasu xilaala diyaar ray leen kër yi ñëw foofu sax ba leen fay loqar ci di leen leen rey wa kaanatal lii nag wa'dan maf'uula digéb yàlla la boo xamante ne nii maf'ula bu muy def la de summa nee na nag lii mooy ba mooy euh, njaal bi mooy njëkk bu njëkk bi nga xam ne dangeen di yàq nekk di yàq ci kaw suuf comme li nga xamante ne pas possible ba ni nga xam ne noonu laa yebale ñoo xam ne samay jaam lañ yoo xam ne ibadan lanaa ñu ñëw daal di leen rey rey gu ba ni ngeen xamante ni nii ci ngeen di teguwaat ci yoon mu ne nag léegi nag loolu la borom bi di wax mu ne summa ginnaaw gi nag bu lool xewee ba ngeen xam ne kon de problème am na ndax lañ doon def jàpp ne am nañ doole am nañu xam-xam di doy ndax ñuy beew ci kaw suuf suñu borom yebal ay jaam yoo xam ne ci moom ñu ñëw faagaagal ñu kon nag loolu day tax moo tax musiba yooyu day delloo nit ñi nag ci seen borom léegi nag moo tax mu ne summa ginnaaw gi radatnaa lakumul karra ma delloo mooy li nga xamante ne nii mooy doole ji may leen ngeen amaat li nga xam ne laa la mainmise mooy ngeen nekk ñoo xam ne nag yéen a yor doole jeeg góogale nga xamante ne ginnaaw ba leen seen ñële mat féetaloon seen kaw def nag borom bi nag def léegi ngeen am avantage bi daal di leen féete kaw nag ndax lan da ngeen a dellu bu boobaa ndax ray giñ leen rayoon ci seen borom wa amdadnaakum léegi nag lakum wa amdadna thumma radadna lakumul karrata alayhim ñu delloo leen doole gi ak li nga xam ne revanche bi ngeen man koo jël ak loolu la alayhim ci kaw ñaa nga xam ne ñoom ñoo leen faatoon de léegi nag wa amdadnaakum suñu borom nee na ma tëbb leen daal di leen yokkal defal leen bi am waalin ci ay alal wa baniin ak ay doom wa ja'alnaakum ma def leen yéen waa banu israil alayhi salam akthara nafira ngeen nekk xam ne yéenay ëpp nombre fuuf ak ñoo xam ne ñoo leen di jàppale ngeen nit nekk vraiment ñoo xam ne ñu bari lañ am doole ba bari ta loolu nag ginnaaw ba leen seen noon yi nootee nag ngeen noot leen mu ne in ahsantum léegi nag bu ngeen rafetalee ahsantum li anfusikum loo ngeen def nag mooy nag bu ma leen defalaatee xéewal ngeen rafetal mooy lan sant seen boroom topp li nga xam ne moom lañ wàcce woon ci tawraat ngir yéen ngeen doxe ko loolu dana leen leer na ahsantum li anfusikum mooy ne la nga xam ne mooy résultat ba nga xam ne moo ciy génnee fruit ya fooytéef yi nga xamante ne nii moom mooy génnee ca ragal yàlla nga topp gi ngeen topp ak rafetal nga ngeen rafetal mooy xéewal yi cay génneeg résultat ba de li am anfusikum yéen la ñeel da du dem ci keneen de wa insatum waaye bu ngeen ñaawee bàyyi fi t bii ma ci yéen ne ko moo tax waxoon ne wàcce borom bi ma sa wàcce ngir ñu doxe ko la bu ñu ko doxee mooy ne rafetal nañ suñu pour suñu bopp la dee wayin asa tum waaye yéen waa banu Israël waaye yéen ñépp nit ñi bu ngeen ñaawee wiite téere ya ma wàcce ci yéen ngir ngeen doxe ko na leer ne falaha mooy ne ci seen bakkan yi daal lay këppu waaw yéen lay dellu mooy na leen leer ne la nga xam ne mooy tukkee ci seen mooy yàlla yaak seen weddi yàlla yaak seen bakkaar ya yooyu ci seen kaw kese lay këppu de te yéen a koy moom fa ida Seydina Anay nag mu ne waa banu Israël bu dikkee nag waa waadul aaxirati beneen dig bi nga xam ne mooy bu mujj comme que ñaari dig la leen waxoon yoo xam da ngeen yàq ci kaw suuf bu njëkk bi ma yónn ku ñëw duma leen borom doole yoo xam ne suñuy jaam lañu. ba léegi nag ba ngi ngeen di delloo ci man ma delloo waat leen doole gi mu ne nag fa idaa jaa bu dikkee waadul aaxirati digg bu mujj ba ma leen digaloon li yasu wujuhakum ngir suñu borom def nag comme que da ngeen a tombale waat di moyaat seen borom ngir seen seen xar kanam yi nekk ñoo xam ne dañuy torox gaa yi teg leen ci ak njàqare mooy di leen faat nga xamante ne mooy borom bi def ngeen nekk ci la gën a ñaaw ci ni nga xamante ne nii noonu ngeen di nekke de di bu keroogee mu ngi noonu nag mu ne defee ñoom ñu daal di dugg ci jàkka ji mooy ngir lan daal di fay dugg nag li wa kama daxalu comme ni ñu ko dugge woon aw wala marratin la jiitu woon bu jiitu ba wala yu tabbiru ma alaw takbiira waaye tamit ngir ñu daal di nekk ñoo xam ne dañuy saccager daal di yàq dammaate ma alaw la nga xamante ne nii ba ngeen nekkee yéen féete kaw la ngeen damaxoon defar ko foog ne yéen moom yéen ci ne gaa yi ñëw rajaxe loolu lépp waaye tadmiira ak biiraa daal di koy yàq ak rajaxe nag goo xam ne moom lañ koy def lii nii mooy lan mooy ne gars yi dañuy def dañuy leen di fekk baytul maqdis nga nga xam ne fa ngeen newoon di Jérusalem daal di leen duma duma foofu la ñuy def bu boobaa mooy mooy waadul axirati bu mujj boobale bu ko defee seen xar kanam yi ñàng nag ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di torox ndax li nga xamante ne nii mooy gu daal di leen dugg li nga xam ne moom la leen seeni noon di faataka rey te manu ngeen ci dara kon nag mbir maa ngi noonu le lii nag bon euh, fii la affaire bi yem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bon boo demee ci seen tafsir yi dañu naan ñii daan buxtu nasar la woon muy benn buur boo xam ne perce la jógoon moom la boroom bi sëmbërtaloon ci waa kaw banu israil mu faat leen am ñi leen ñu wax yeneen i wax ne mooy keroog bi nga xam ne ci la ñu faat Seydina Zakariya wala bi ñu faat ñenn ñu ne moom Seydina Zakariya sax kenn faatu ko alayhi salaam Seydina Yahya loolu mooy mujj beeg yooyu wax yi bari na ci waaye boo seetloo bu baax mooy affaire bi borom bi ne ah ibadan la borom bi en général du ne samay jaam di ko escanele boppam mu nekk ñoo xam ne baaxuñu de waaye daal li ma njëkk a wax nag loolu la mu mufassiruna yi di wax ne moom mbir yi mooy ñoo xam ne bon gëmuñu woon yàlla la dañ doon bokkaale ñoom la ne sëmbërtal ko ci seen kaw ñu rey ren lay lu bari comme ñoom boxtu nasar ak yoo yëlee loolu nag waaye bon li ma mujjee wax nii jar naa bàyyi xel mooy daal que ne borom bi ne ibadan la naa ci ñoo xam ne ay bokkaalekat lañ woon ah,